wa mathalu alladina yunfiquuna amwaalahum ibtighaa'a mardaati llahi wa tathbiitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asaabahaa waabilun fa atat fa aatat ukulahaa di'fayni fa in lam yusibhaa waabilun fa tal wallahu bimaa ta'maluuna basiir suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaab ñaar téeméer bi juróom benn fukk ak juróom mu ne wa masalu misaalum alladina gaa yi nga xamante ne nii yunfiquuna ñooy dépenser amwaalahum seen alal yi ibtigaa mardatillah di ko def di sàkku li nga xamante ne mooy ngërëmu boroom bi tabaaraka wa taala wa tathbiita waaye def ko di am yaqiin ci li nga xamante ne nii di dëgërlu te am li nga xamante ne nii mooy lu jege yaqin ke ne borom bi tabaraka wa taala am ci yaqin ke ne mi leen digal ñu def ñu def ñoom moom dinañu am la nga xamante ne nii mooy yool gi mu digge ci ñiy def lii te dinañ am ngërëmam wuteeg ñi nga xamante ne nii mooy yéefér yi nga xam ne duñ def dara ngir borom bi yàlla tere nag ñi nga xamante ne ñooy naafiq yi def ko dëggu ci seenu def waaye sax tey ut yoon yi nga xam ne ñooy yoonu jëf yu baax yi ñu koy xool ba xam ne fii la ko borom bi bëgge ñu ko fay defee mu ne ñooñu le de min anfusihim boo xam ne nag dëgg gu tukkee ci ñoom ci ñoom ak sax gu tukkee ci ñoom ci gëm gu ñu gëm seen digi borom looloo tax ñuy joxe mu ne kamathali janna ñooñu de seen misaal daa mel ni misaal boo xam ne misaalub tool boo xamante ne nii bi rab wax dafa nekk ci aw tund woo xam ne dafa kawe mooy tund nga xam day xaw a jóg fala tool ba ne nga xamante ne nii asaabaha waabil di gis nag taw yu foor daal di laal toolal tool ba bam tooy wàcc ca tool ba tool ba tooy xepp waaye fa atat ba mu ko defee nag la nga xam ne mooy gàncax ga daal di jóg nag lépp di ñor mooy da nga xam ne meññeef ya di génn nag di génn dion fay nii loo xam ne dañ koo fulandi muy joxe lu bari fa in lam yusibha te tool boo bële nekk ca kaw tund woo bu dee ne laalu ko waabilun taw bu foor fa toll mu nekk ay taw boo xam ne day bàcc bàccal mooy taw bu bu tuuti boo xamante ne mooy moom ay meññeefam suñu borom saxal na ko daal dina ciy def barke ba moom bu amee taw bu baax mooy meññeef yi day génn waaye bu amee taw yu ndaw rek yu ndaw sax doy na ko mooy loolu la mu ne wallaahu te borom bi bima ta'maluuna ci li ngeen di jëf basiirun ku ko gis la te ko xam la de mu ne ayawaddu ndax méwét na ndax bëgg na ahadukum kenn ci yéen an takuna lahu janna mu am loo xamante ne benn tool la min naxiilin tool boo xamante ne nii tàndarma ya garab yi tàndarma ya bari na fa de wa anabin ak raisin ya daal nañuy bari ca tool ba tajri muy daw min tahtiha ca ronu tool ba di ko alimenter al anhaaru muy dex yi wa tajri min tahtiha al anhaaru lahu fiiha waaja nag boroom tool ba am na ca tool ba min kulli samaraat ci xeetu meññeef yii yépp am na fa yoo xamante ne moom lay dunde bu ko neexee jël jaay di ci amaale alal lu ne daal moom daal léppam toolam bi moo ko yor de wa asaabahu bi nga xam ne nag noonu la demee wa asaabahu muy demee noonu ba benn bés nag mu nekk mag saan nekk mage lool wa asaabahul kibar ak mage daal di koy laal nag mooy mooy mu daal di mage nag ba léegi mënatu la taxawu li nga xam ne mooy tool yi te tamit léegi ak faatoom jege de walahu ta moom ñeel na ko waa waajoo jële zurriyatun du'afa aw xamante ne nii ak njaboot joo xam ne ju sew lañ te néew doole ñoo xam ne ñoom ci seen bopp manu yor tool bi te moom lëgëy na tool bi ba mu baax lépp baax ba mu nekk moom nag mu far mage léegi nga xam ne mooy jëfandikoo tool bi kese ci des nag nga xam ne njabootam gii wallahi bu bi jëloon tey moom sax <coughs> gannaawam insha allahu taala ndax lan tool bi moom népp loo xamante ne nii moom lu leen man a yor fii ba ni ñuy màgge rek mu ngi ci tool bi ne léegi nag ba mu demee noonu fa asaabaha léegi nag tool bi mu daal di koy laal insaarun am ngelaw bu foora foora foora foor boo xam ne ba mu dikkee fii naar dafa ànd daale loo xamante ni def benn ah def incendie ca tool ba daal di daale fa benn ngelaw loo xam ne xaw ma ouragan lu duuraale bi fekk dënn yi wala daal loo xam ne tax na ba tool ba daal di na jëf nekk safara nag fa tarakat mu daal di lakk nag kadhalika waa kooku xoolal déception bu rëy boo bële mooy loo xam ne da koo lëgëyoon ba ndawam yépp bàyyil ko njabootam gu sew gii bi mu ñëwee ba nekk mag nga xam ne moom mënatu cee def dara fii mu ne te bu génne mooy fii mu ne moom tool bi lakk la ngalaw gi ñëw ëndaale benn taal mu ne fuuf yóbbu li nga xamante ne nii mu ne mooy mbir yi de léegi nag lii mooy misaalam kan mooy misaalu waa ji nga xamante ne day dépenser di ngistal ak ki nga xam ne mooy di joxe di ñaaxaate al man wal ada walla woon man budul woon man ba pare di lor waa ji nga xam ne da ngay jox de mooy xam nga lool def na lu baax jàpp ne lii lu baax la te ba pare mooy moom looloo neex muy def di di di di di ñaax waa ji ba pare tamit di ko lor ba pare bëgg yow mal xiyam borom bi fay ko ci dara mu ne kooku xam nga ne moom borom tool bi wayam de tous kan moo bëgg lu tool nii lu mel nii dal la ah kan moo bëgg di defal yàlla dara bu ëllëgee mu def la comme boroom tool bii ah kenn xam nga kenn bëggu ko léegi nag mooy kon nag seen sarax yi dee leen ko sellal li ngeen di joxe ak li ngeen di joxe te yàlla tax na ngeen ko sellal te boroom bi tax ngeen bañ cee dugal alman nagana ak wax yu mel noonu le mu ne kadhalika naka nii yu Allahu la borom bi tabaaraka wa di leerale de ah <coughs> lakum ñeel leen al aayaati laayaam yi de la'allakum bu ko defee te na ngeen di fàttaleku te moytu ndeem ndeem mu ngi mën a nekk yéen ngi dund ñu wax leen misaal yu mel nii mooy képp koo xam ne nii nga mel lépp looy joxe yaa ngi ciy xool retour sur investissement lum la juralul sa ginnaaw doo ko def ba pare di ñaawe làmmiñ ci nit ñi nga xam ne yaa leen di dimbali mel ni yow daal sa dund di woor ñoom daa leen seen dund nekk përëm na la leer borom bi li mu wax ci borom tool bii moo la yoot léegi nag yëg nga ko gaawal bala laa looloo dal mooy nga tuub daal di dem jéggalu ji ña nga ko waxoon te fas yéene lool dootu la dalati yoon nag mu ne yaa ayyuha alladina amanu e yéen ñi nga xamante ne ni yéen gëm te dëggal anfiku dee leen dépenser min tayyibati ma kasabtum ci yu tee yi nga xamante ne moom ngeen fàggu lii moo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ci laay bii nii ci leen jële lii mooy zak mooy mooy mooy mooy mooy mooy liggéey walla nit ki lépp loo xam ne lu teey li nga xam ne maa kasabtum moom ngeen fàggu ci liggéey bu ngeen di def commerce bu ngeen di def lépp loo xamante ne maa maadaama nekk na lu dagan loo lële nang ci dépenser lool mooy lan mooy na ngeen ci génne zakat moo tax zakatu lëgëy ak yooyu yëpp fii la ko boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim daal di jëlee mu ne wa mimma naa waaye dépenser leen ci li nga xamante ne nii ci xéewal yi nga xamante ne nii moom lañ leen di génneel lakum ñeel leen minal ardi di tukkee ci suuf si mooy seen mbay meek ak trésor yi nga xamante ne nii moom ngeen di extirper di ko génne ci suuf si gaz yeeg yooyu yëpp lool loolu xanaabila yi rahmatullahi alayhim di wax na yooyu yëpp dañ ci génne zakaat wax nañu dëgg laay bi da leen di dëgëral de kon nag mu ngi noonu ak boksik beeg façon yooyu yëpp bu dee ne nguur gi amuk moomu ko wala yu mel noonu ca teqantal ya nga xamante ne nii bañ doon gis waxtaan yi nga xam ne jotaay yañ defoon ci siira bi ci wàllu zakat loolu leeraloon nañu ko ci walillahi alhamdu wal minna kon nag mu ne kon na ngeen génne li nga xamante ne nii wa mimma akhrajna lakum min al na ngeen dépenser xamante ne moom lañ leen xéewale mu génn ci suuf si mbay maa ngoongook dugg na de wala tayammamu te nag bu ngeen ñëwee bay dépenser bu leen jublu alxabiisa li nga xamante ne nii lu ñaaw la ci seen alal minhu ngeen dem ci seen alal bu dee ay yére nga jël ya nga xam ne ñoo ci froissé daal di ciy dand nga xam ne yow fóot ko sax du tax dand gi daal di deñ yow sol nga ko wala ba ne bon man nag moom moom keer sax di génn ñu may gisateeg bii ndax bii moom yàgg naa koo sol léegi nag nga jël lool yoo xam ne yow bu sa borom may yéreem bu mel noonu yow li borom bii di wax nii ci kanam loolu moo lay dal bu dee ne amoo suwaawu bañ koo jël voilà kon nag mu nekkoon ne kon wala tayammamu te bu leen jublu de alxabiisa li nga xam ne moo yées ci seen alal yi li nga xam ne soxlawu ngeen ko ku leen ko doon may sax ngeen bañ na ngeen jël naan da ngeen koy dépenser naan ah naan dama koy def ngir yàlla suñu borom ne bu leen joxe lool de bu leen jublu ci loolu le walastum te lool ngeen di joxe yéen nekku ngeen woon de bi aaxidihi ku koy jël ku leen koy jox ku leen ko doon jox yéen bu doon yéen a nekkoon place waa ji ngeen koy jox yéen ñu leen koy jox nekku ngeen woon di ko jël illaa lu dul am du fii ngeen gëmm da ngeen di gëmm ngir ban koo ba ngir mën koo jël tellement affaire bi daa ñaaw bëggu ngeen ko voilà mais comme que amu ngeen amu ngeen bon manu ngeen a tànn ndax boo nekk ci ci ci aajo moo tax mais boo koy jël sax sa xol bi du ci ànd du la neex waaye boo moo tax da ngay sax xaw gëmm ko dal di téye voilà mel ni jël kook sa cati baaraam mu ne waa lu mel noonu yow nga xam ne ku la ko doon jox noonu ngay def nan ngay jàppe ne moom ngay jublu daal di koy jël joxe ba pare jàpp ne fii mu ne yow bésub tey kenn ginu laa def lu baax kenn ginu laa mën a jox li nga xamante ne nii dépenser ngir borom bi xam nga ne waajooju moom day fontu de mu ne waa la mu te na ngeen xam anna allah ke ne borom bi tabaraka wa taala ghaniyun mooy ki woomal hamidun mooy ki nga xam ne moo sant boppam de mu ne ash-shaytaanu mu ne ki nga xamante ne nii mooy shaytaane muy iblis ya'idukumul faqra moom moo leen di digal li nga xamante ne nii moom la leen di dig mooy ak nay gis nga lim leen gis nga boo fi toppee yalwaankat yii bu ngeen fi toppee kii yii di génn seen alal yi nii ah non loolu da di ñàkk ah fii mu ne boo amee cinq mille sawaay wala cinquante euros daal di ciy joxe vingt euros sawaay xam nga ne trente la dese trente yooyu ñëwaatul non non vingt yooyu ñëwaatul bon ñii boo leen di toppee bu dee ku ne ku ne ku ku ku ku laara biraa naan nga daal di koy jox waaw wala ko ñëw diis la soxlaam rek gaa yi ragalatuñu yàlla quoi iblis loolu jox la ci benn exemple boo xam ne yow da nga koo dund mu am voilà koo xam ne ab da doon da doon naxaate ngir gaa yi jox ko léegi moom kooku exemple boobu de de boo boo ko xasee am jeex na tout le temps nag danaan la saa boo demee bay jox kenn wala ñëw diw ñëw daal di lay di soxlaam rek danaan la kii moo këlee yem loolu la mooy ndax lan ash-shaytaanu ya'idukumul faqra moo leen di dégg fa ak ñàkk ne leen bu ngeen di joxe di ñàkk da ngay dof dof lu fii sa soxla yi yow sa war a dundal lii ñi nga war a dox nga jël di jox yow da ngaa dox sa salaire bii kenn da cee xaj yow da ngaa wéré di xalalan moo la dal ñu boroom ne lool shaytaane de moo leen koy dig wa ya'murukum ba pare mu leen di digal bil fahsha'i ci yu ñaaw yi di leen digalug nay ak bañ a joxe zakat zakat sax boo ñëwee mu lay jox loo ay pexe naan la noo yow sa alal ji da koo soxla da nga koo dajalee bon nan ngay jëlee boo ko ci génnee yow yow ngay dajale ngir jënd la benn affaire ba kii nga naan da génne yow da ngaa wéré di lay def nii eh sa waay eh, li ngay wax waay ah teel alal ji am nga lay ko ah eh, sa mu ne nag seytaaneen digal lool de. ah wallahu mu ne nag te borom bi tabaaraka wa taala moom de ya'idukum lim leen di dëkk mooy maghfiratan ak njéggalam de minhu ku tukkee moom wa fadlan ak ngëneelam bu ngeen defee lu baax lam leen di faye wallahu te borom bi tabaaraka wa taala waasi'un mooy ki yaatu alimun mooy aji xamaa koon wallahu taala wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika